yonent bi alayhi bi mu koy nettali saxaaba yi mu ne ginnaaw bi ñu faatee seydina zeyd bn xaarisa seydina jaafar bn abi taalib seydina abdullah bn rawaaxa wa aynaahu sallallahu alayhi tadrifaan ñaari bëtam yi di di tuur rongañ yi di génn allahu akbar loolu mooy fees dell ak yërmande du signe de faiblesse comme ni ko ñenn ñi jàppe yàlla dalay tegi nattu nga gis koo xam ne moom day mel ni day jéem a jaay ne yàlla maa mën a résister alors que buur yàlla dala koo teg xam ne sa jaam jaw jaamam nga nangul waneel sa wa sa damm sa sa torox sa doo lenn waaye di jaayug résister loolu du noonu la jaam di doxale moo tax keroog bi nga xam ne ci la euh, moom alayhi salaatu wassalaam doomam di di sayyidina ibrahim aleyhim asalaatu wasalaam génne àddina yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi ñu gis rongoñ di di di di toq ba sayyidina abdallah ibn abdurrahman ibn awf radiyallahu taala anhu ne ko ah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yow dangay kii mu ne ko mbir mi yërmande la innal ayna tadma wa innal qalba la yaxzan wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yardaa wa inna bi an firaaqika yaa Ibraahiimu la mahzuunuun allahu akbar allahu akbar laa yaqulu haadaa illaa Abdullah rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne moom yonent alayhi salaatu kon mu tontu seydna Abdurrahman ibn Awf mi posé wu question waaye yonent bi alayhi salaatu wassalaam jooy ci sa doom ju génn àddina mu ne ko lii yërmande la innaha rahma lii rongoñu yërmande la mu ne ko innal ayna tadma xadiis mu ngi saxiix yi innal ayna tadma rongoñ yi bët yi ñooy toq di sotti rongoñ wa inna al qalba te suñu xol mooy njàqare dugg na ci moo loolu it beneen affaire buy wane ne wax ji ngay dégg gaa yi ñiy jaay naan xaw ma ñi koy wax dañuy jaay sell sellulu xaw ma dañuy jaay nañoo gën a sell nit ñi naan nit bu kenn génnee àddina nga naan njàqare njàqaree ñu dal ñu naan lool kenn du ko wax si yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne huwa imaamul mutawakkiliin sallallahu alayhi sallallahu alayhi moom moo ñu jàngal ne loolu wutewul ak ñàkk wàkkeerlu billaah te tamit wax jooju du loo xam ne dafa tegginiwul ndax moom moom la suñu boroom tànnal wax yi gën a sell gën tedd ci bépp jamono ak bépp circonstance kon nag li mu wax nit du ko wax ñu naan la yéen lan moo tax nga naan jàqare la lu la yàlla te ngërëm nga ko war a kii ngërëm dàqantewul ak loolu waaw moo tax boo xamee naa yonent bi alayhi salaam yenn yooyu yépp ñu lay jéem a dugal yow du du yow du la yëngal te dangay man kooku ki koy wax nga man koo dimbali ne ko noonu li ngay wax ak ku ko man di wax nag bum la ne parce que dégg naa wàllu yu sàngam di ko wax dañ naan ko wàllu yu sàngam waaw ñun waxuñu waxam loolu ñun liñ lay wax mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne moom lañu yonent suñu borom tànnaloo tànnal ne ñu ñu topp ko mooy le modèle moom ni mu def ci circonstances yooyu noonu la ñuy def te kenn ëpp ko génn mooy ki nga xam ne moo jàngal. ngërëm ci dogalu borom bi subhaanahu wa taala mu ne innal ayna tadma mu ne dëgg-dëgg sama rongoñ yi ñu ngi tuuru bët yaa ngi jooy wa innal qalba la yahzan te sama xol triste na waaye nag wala naqulu illa ma yuhibbu rabbuna wa yarda allahu akbar waaye duñu wax lu dul loo xamante ne loo xam ne lu lu suñu lu so lu neex lu suñu borom sopp la waaw moom rek lañuy wax du ñu caalit de saalit moom duñ ci àgg lu ñu dem ku dem metti mooy teg ñu tristesse loolu tax buur yàlla moom la mooy tege lu ko neex bu la ko tegee jaam bi yëgal ko ne bu yoboo nga nangu ko ni nga koy nangoo mooy man jaam laa nangu ne teg nga ma tristesse je suis triste la yàlla wa doon wax nga xam ne dañ koy teg kii fe ab feebar da ko dal muy jooy mu naan buur yàlla danga maa teg lii ngir ma jooy jooy naa loolu ku xamul nag danga naan waaye yow eh, saa yi nag gars yi dañu faible ko alors que kiy wax loolu moom moo faible d'esprit ak vision te àlluwaam soriwul yal na ko yàlla gindi te gindi gindi ñu te gindi ko amin kon mu ne nag malgré tristesse bi malgré rongoñ yi tuuru wala naqulu waaye du ñu wax illaa maa yuhibbu rabbuna wa yarda du ñu wax nag lu lu suñu boroom gërëm ci ay kàddu ci jamono yi waaye ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu lan moo ko fi gën féete kaw gërëm ndogalu yàlla alladi wa bashiri saabiriin alladiina idaa asaabahum musiibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun suñu boroom ne bëggalal way ngëm ya way way way way muñkat yi ñi nga xam ne bu leen laalee musiba bu leen dalee ci seen yaram ci seen alal ci seeni mbokk ci seeni xarit seeni am di jàmm lu leen mën a dal qaalu ñu ne inna ñun de surtout kuñ la jëlal sa bakkan bu la cher waaw suñu boroom dal di koy yóbbu fa moom ndax moom waxoon na ko ne yatawaffaakum qul yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila bikum waaw mu ne waxal ne yatawaffaakum malakul mawti alladhi wukkila alaykum waxaleen ne dina leen faat malakul mawti mi nga xam ne malaakaam dee mi nga xam ne moom lañ def musharre wu ngir rey leen kon nag ñu delloo waat ko lépp inna lillahi ñun de ci buur yàlla leen jóge nous provenons tous d'Allah et nous cheminons vers lui ci moom lañuy dellu mooy mooy mooy mooy mooy mooy départ bi mais mooy destination bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un bi nga nee bërit ba nga dul dara fa yàlla nga jóge woon waaye boo jàppee ne nee nga bërit te yàlla xam na ne nee woo bërit fa ngay dal it fa nga jóge woon ngay delluwaat muy cercle boobu nga xam ne ci buur yàlla ngay jóge wa inna ila rabbikal muntaha allahu akbar te ci sa boroom mooy déyteel ba fa la fa la terminus ba ne yoon yi bari na de ku nekk ñu yoonu boppam wala di sympathiser ak yoonu ñeneen yoonu keneen waaye na la wóor na yoon yépp ilallah ci buur yàlla la jëm buur yoon yépp ilallah léegi nag nang fay àgge moo jara seet nang fay àgge ndax mbugal mi buur yàllaay mbugale moom mi yërëme di joxe yërmandeem mooy mbugale tamit boo fi jëlee yoon woo xam ne du yoon wu baax na leer ne ilallah nga waaye boo jëlee tamit yoon woo xam ne yoon wu baax la na leer ne tamit ilallah la wa inna ila rabbikal muntaha te yëg ne ci sa boroom mi nga xam ne mooy sa boroom yar la yow alayhi salaatu sa màggal la sirrub loolu di xew noonu yépp jaare ko ci yow ilaa rabbika ci sa boroom boobu al muntaha fa la deytal ga nekk fa la terminus bi ne ah kon mu ne wala naqulu duñu wax illaa maa yuhibbu rabbuna mooy li neex suñu boroom te mooy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa yarda tamu gërëm loolu le moom la ñuy wax wa inna te ñun bi firaaqika ci tàqale ko yow yaa ibrahimu yow seydinaa ibrahim nii di doomam ji di faatu nekk xale ba la mahzunuuna njàq nañ ci tàqale ko yow allahu akbar allah allah kon loolu moo tax fii wa aynaahu tadrifan bi muy tàgge ñii axada raayata jaafarun ibn zaydun fa qaatala xatta qutil mu ñaanal ko buur yàlla jéggal ko summa axada alliwaa jaafarun fa qaatala xatta qutila gafarahu allah ñaanal ko njéggal moomi seydna jaafar mu ne tekk waa lansaar yi di xalaat lu ne mu ne summa axada raayata Abdullahi ibn Rawaaha fa qaatala hattaa qutila rahima gafara Allahu lahu mu ne après axadahu sayfun min suyuufillah benn jaasi ci jaasi yàlla yi jël ko muy Xaalid ibn al-Waliid Seydina Xaalid ba buur yàlla ubbee leen